A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. <clears throat> Wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin. wa imaamil muttaqiina sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin. wa alaa aalihi wa saxbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasuulillah. alayhi afdalu salaatu wa salaam. <clears throat> ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci e, njànget yi ñuy jële ci ghazwatu Tabuuk doon ànd ak al imaam Ibn al Qayyim al Jawziyya fi Zaadil Ma'aad fi hadyi xayril ibaad sallallahu alayhi wa <coughs> ñu gisoon jàngat bi gisoon bii weesu moom lañ gisoon bële weesu tamit mooy moom lañ jeexale woon jataay bii weesu bi ko tegu moom lañ jeexal ci bii weesu mooy li mu ne woon wa minha jawaazu bal istixbaabu xinti alxaalifi fi yaminihi ida ra'a gayraha xayran minha fa yukaffiru an yaminihi wa yaf'alu alladi huwa xayr mu ne bokkoon na ci li ñuy jànge ci gazwatu Tabuk mooy sopp gu ñu sopp waa ji nga xam ne dafa waat mu dellu ci waatam góogale bu gisee ne li mu waatoon ne wallaahi duma ko def ma ne walla walla mu ne wallaahi ma naa ko def mu gis ne ñàkk koo def moo gën mu bañ koo def après nag mu kafaara waaw def li nga xam ne bu dee lu ne woon duma ko def mu nekk loo xam ne rek lu dagan la lu baax mooy dagan naa wax ne daf ma ko def comme li yonent ma lay saar saam waxoon ne du ma wallahi la wat naa ci yàlla duma leen jox lu ngeen yebe <clears throat> lu ngeen lu ngeen demee ci xare bi parce que la ajidu ma ahmilukum alayhi ndax trouvé wu ma lu ma leen yépp waaye ba mu trouvé ah daf leen a woolu ñoom Seydina Abu Musa al Ash'ari radiyallahu anhu ak mbokkam yi min al Ash'ari waaw ah, léegi kon loolu lañ gisoon léegi nag ñu waroon a continuer tey <coughs> mu ne wa minha inqaadul yamiini fi xaalil gadabi ida lam yaxruj bi saaxibihi ida lam yaxruj bi saaxibihi ila xaddin laa ya'lamu ma'ahu maa yaquul <coughs> wa kadaalika yunfadu xukmuhu wa tasixu cuquudahu falaw balaga bihi algadabu ila xaddi aliqlaaqi lam tancaqid yamiinuhu wala talaaquhu mu ne moom <coughs> al imaam ibnul qayyim <coughs> raxmatullaahi aleyhi bon <laughs> bon nañ dem nañ dem nañ dem nañ dem ma melu ma bëggoon a préciser mais bon mais nañ dem insha allah fal nastamir voilà al imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi ne bokk na li ñuy jàng ci ghazwatu Tabuk hein mooy ne <coughs> fasuk waa ji nga xam ne dafa waat mooy waa ji nga xamante ne dafa waat bu waatee waatam day dalan ah fii bu dee jamonoy mer la waaw bu meree tax mu waat ne du ma defati mooy li ñu la waxoon jataay bi weesu <coughs> nit koo xam ma xaw ma lu ko jëkkër ji def mu mer ndaw soo xam ne daal di waat ne billaahi dootuma laal wala wallahi wala tallaahi en mu yàtt waat ne dootul lekkati dërëmam waaw waaw kooku kenn du ne bon ah, oh oh <laughs> bon kon nag daa meroon quoi garaawul quoi buñ ko ko jàppe mu ne la de ah, si si si bañ ko ko jàppe waaw in'iqaadul yamini fi xaalil ghadabi ida lam waaye à condition que eh, <clears throat> meram goo génnewu ko mu nekk koo xam ne dafa dem ba li muy wax sax xamatu ko xam nga am na gaa yu mer yoo xam ne ñu tari mer lañ man nañoo mer ba dootuñ contrôler ci seen bopp di wax wax yoo xamante ne ni duñu ko sax contrôler waaw duñu ko sax contrôler waaw waaye mooy mu ne loolu mooy li nga xam ne bu dee àggul foofu bu dee àggul foofu mooy waa ji mer ku mer daldi wat ne wallaahi duma def lii wala wallaahi dinaa def lii kooku dañ koy jàppe meram googu fekk meram gi génn génnewu ko ci li nga xamante ne nii mooy mu mu conscient mooy bu demee nag ba inconscient ba vraiment kii moom li muy wax tayatu ko waaw non non non kii taratul affaire bi ah ñu gis ne waa ji taratul li muy wax ah bu boobaa nag mu ne loolu nag kenn du ko man a kenn manu koo kenn du ko jàppe waaw bu demee ba xamatul li muy wax vraiment mu mel ni ku tàggoog sagoom àndatul ak xelam ndax mer bu tar kooku kenn du ko jàppe mu ne ah wa kadhalika kon nag fekk àggul foofu dañ ko koy jàppee ah fekk waajee ngi conscient moo gën a xam ni mu wax waaw bàyyi na ci xel dafa meroon nag c'est vrai mer gi moo ko yóbbu ci mu wax loolu mais kenn du ne mer gee ko ci yóbbu kon non bu duñ ko duñ ko jàpp parce que dafa meroon non non parce que bu meree xel mi tàqalewul woon ak moom waaw léegi. mu ne wa kadhalika naka noonu nag yunfadu hukmu ba bés bu fi bu fi nee lii laa bëgg ñu def ah dañ koy doxamaa ah. waaw bés boo meree hmm? ne man xam nga wasiya comme exemple la ñuy joxe wasiya mooy testament nit ki man naa jël ci alal ju mu fi baax joo xam ne mooy laata muy génn àddina wala mooy ay année wala kii yonent mi alei salaatu salaam dafa fëgg <laughs> dafa dafa doon incité di ñaax jullit ñi ñun <laughs> ilaa yawmiddin ba bu kenn tëdd ci sab lal lulul sa wasu ya nekk sa njegenaay waa yow ñun aa tet tet loolu sunna boobu moom xam pop pop pop pop am na nag ñu koy doxal fan yële waxoon naa la am naa ku ma xam koo xam ne génn na àddina fan yële weer yële moom am na sama benn xarit suñu Sénégal bu fa dem mook sama beneen xarit ndax ay frère la ñoom ñaar doon fa doon jaale nee na ma ba mu demee yaayam da ko ne moom da doon bind wasiyam régulièrement ba même nim gaañoo nii te jeune na mais ñun kooku mooma mag moom loolu c'est sûr mais ñoo bokkoon ñoo bokkoon doon jàng Sénégal mais kooku bu ma magee li ma magee bariwul wan la ne faatu gi baw du du du mag ñi payi rek la ñuy jëla ah non nga xam ne année quatre-vingt yii lañu waaw <laughs> mooy eh, kon nag gars yi bu ñu foog ne gars rek kay faatu ah. voilà <laughs> du gars rek kay faatu de mukk du paayi rek kay faatu jeunes yi dañuy faatu moom moom mu ngi doon doxal sunna boobu rahimahullah waaw waaye loolu de moo tax am na tamit ñu koy def ñoo xam ne doo ko yëg parce que duñ ko wax ku ne comme moom rek fii mu ne bu seede boobu amul woon man damay jàpp ne en tout cas man xaw ma ko ko def waaw moom daal laa dégg ne moom en tout de façon sax def na man dégg ku naan sax def na testament ci boppam waxuma la tous les jours sax loolu ci boppam nga dul dégg daanaka waaw gaa yi comme que ñun dañoo nekk alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir ñun moom li ñu ëf këf ñu mooy njëkkalante bi waaw fil bunyaani wal amwaali wal awlaadi wal azwaaji wan ni'ami wat tarafi ad waaw yooyu yëpp ad dunyawiya mooy ñu neex waaw hubbu shahawaati min annisaai walbaniina walqanaatiir almuqantarati min aldahabi walfiddati walxayli almusawwama waaw yooyu lañ newi di <laughs> moom concurrence oto bu rafet soxna yu taaru bu soxna si moom ah jëkkër ju play booye man fii man fii <laughs> yi may tooñ yenn faa mi naan yéen yooyu tooñ naan ñoom daa mel ni boo leen seetloo dëgg-dëgg daa mel ni jëkkëru naafiq lañ bëgg walla iyaazu billaah du lool lañu bëgg nii bon du ñëw ne mais li ñu bëgg mooy koo xam ne day aay ci côté diine lool masha allah waaye it côté pomme it mu aay ci lool waaw ñaar yooyu nag ñaari jikko yooyu moom ku ko mën a dajalee sa xol moom boo dul naafiq xawma loo doon waaw koo xam ne boo demee ci bërëbu texee di yi fekk ko danga naan mais xanaa kay kii du moom mais dangay foog ne kii mooy chef ici dangay foog ne moom mooy chef waaw fii kay xanaa moo fi dàq pàkkar ñi moo fi dàq pàkkar ñi moo fi gën a ay hu sawaay sawaay toj na ndaje mi foo ko fekk non concert yeeg yooyu mais gis nga gars yi yi mais bu fa bu fa nee rek nga ne sawaay yi boo bu dee ma soo ko xam bokk na ci ñë fa gën a brillant mais bu gàmmu jotee ba màggal nga gis même personne bi mais mu soloo noo xam ne da naan mais xanaa kii mooy def waxtaan wi bo wala mooy sëriñ bi ñu war a xiyaar si <laughs> waaw mais boo ko gisee doo na ñemee xalaat ci moom lu wuteeg lu yiw te moo newoon fële kat samedi bi fële la ne waaw wala vendredi bi guddi àjjuma ji mu nekk ci gàmm gi way doo xalaat ne waa ji ku yii ku gën sell xanaa amul kay waaye bu samedi jot yee nga gis ko ci bërëbu taxee di kaay bi nga ne waaye xanaa kay diw du moom loolu nag képp koo xam ne àttan ngaa mel noonu ñaari jikko yooyu mën naa ne sa xol kooku bu dul naafiq man xaw walum doon waaw laa ilaa haula wala waaw du bokk fii du bokk fële mooy foo dem manoo ko classé waaw manoo sawaay yi ci yaaram yi la bokk ni ngeen ni ko gaa waxe manoo ci jet-setteurs yi gaa yi nga xam ne ay kii lañu ay ay ay bul faale yi ah? gaa yi nga xam ne mbumbaay mi xumbaay mi rumbaay mi la ñuy àgg loolu nag mooy naafiq moom waaw mooy fu mu dem bokk waaw foo fu mu dem bokk léegi loolu laa leen loolu laa leen doon wax ne yéen ñoom daal gis nga famille boo seetloo mooy nag du naafiq lañ bëgg mais ki ñu bëgg réalité mooy fiq lay doon parce que ay fii ay fee moom il faut nga nekk naafiq waaw en tout cas xaw ma ndax àgg na sab xol de mais bu àggee sab xol laa wax de bu dee lool nga saxi sab xol ba nga man dee yooyu boole lëndëm géeg leer gi de toute façon leer gi sax bu ko nangu moo tax boo fan nawee yépp lépp ci ngis kël la waaw lépp ngis kël la ak faire play ak faire loo xam ne faire semblant waaw pour te pour te mettre en évidence loolu kese fay am waaw wara loolu mooy bés boo fi nee mooy loolu daanaka yooyu kenn defatu ah am na wala am na ñu koy def mais ñun mooy du siiw mais nag baaxoon na léeg-léeg ñu koy def di ko siiwal bu ko defee gaa yi xam ne lii nii sunna la lu existe la ñu koy def yàlla nañ ci yàlla dimbali ñu def ko <laughs> waaw ñu tàmbali di ko def <laughs> amin mu ne bés bu mooy xam nga testament waa ji bu ko neexee mu ne bon man diw sama alal ji ma fi kii jox naa ko ci mais il faut pas mu dépasser un tiers waaw ndax wa thuluthu wa thuluthu kathir un tiers même un tiers bari na moo tax yeneen boroom xam-xam yi ne nañ ko wàññi waay Sayyidina Siddiq radiyallahu anhu mu ne nañ ko wàññi waay comme que yonent ma lay saab saab nee na bari na man duma dem fi li mu ne bari na damay wàcc waaw waaw mooy fekk joxewul dépassewul un tiers mu ne diw laa ko jox après mu mer mu mere ko mu ne non man joxatuma ko waaw sama testament waaw joxatuma ko diw boobaa ndax dafa meroon mais dañ koy appliquer ah. diw yow ñàkk nga bu faatu woon quelques heures après kenn bu la jox dara waaw moom la naan tawaajooju wa yunfazu wa yanfudu hukmu wa tasihhu uqudu mooy waa yi nga xam ne dafa mer tax mu waat war a kafaara kooku moom dañ ko koy jàppe bu fi nee comme li ñu wax ci testament acte bu mu def loolu dañ dañ day day dañ koy exécuter de wata si xonqoodu waaw te tamit ay ay ay ay ay pasam day wéra ah. mooy bu dee bu bu bu bu bu bu meree waaw mer tax mu ne bon attends waa ji na ko moo yow moo yow ngay am nay nga naan bon ah man ngay wax man ngay wax lool xatal dem ne viens ñëwal gaay dem ci ci ci ci boutique bi eh saray génn xaalis xoolal cinq saaku ceeb laa jënd yii nii maa leen jënd parfum bi diwlin yi yëpp maa leen jënd xaalis baa ngi dóor ci taabal ji waa ji jël mu ne ko maa ngi woo ñu la ko livré ñoo ñoo maa ngi woo booy ñu indil ma sama oto bi daal nga defal nga yebal ma ko ci c'est fini kooku manula demaat ba foofu ñëw naan moo c'est que dama meroon quoi non non non non jaay jeex na jeex na jeex na waaw say transaction wata sixu day wér uquulu kenn du ne waa ji é non yow jàllo danga koo nax kenn naxu ko kenn naxu ko mu ne fa law bihi al-ghadabu ila hadd al-ighlaq waaw lam tanaqid yaminuhu wala talaaqu mu ne nag mooy li mu waxoon sànk rek bu dee na nag mer gi da koo yóbbee ci loo xam ne mooy xel mi newatu fi tëj ko ci ñàkk mu dema dema dem ba waaye ji mel ni ku tëj boppam ci loo xam ne moom àndatu la xelam ah mu ne lam tanaqid yaminu kooku waatam dootul konteeti wala talaaqu bu dee ne dafa fase it kenn du ko kenn du ko konte hé loolu la mooy ku mer nii ku fi mer fase kooku dañ koy dañ day day kiña ah. si ay damaa noo yow itam temps yooyu c'est que damaa meroon rek ay xam nga rek boo meree léeg-léeg doo contrôler sa bopp loolu dañ la koy appliquer si dañ la koy appliquer ah. waaw waaw après cité na ne euh, <coughs> di dëgëral wax ji mais gis nga mer mer moom ku effacé effacé nga waaw parce que loolu amul ay ay naan parce que nit ñi bu boobaa kenn du bàyyi zahir ci ci ci ci ay wax yi mu naan non c'est que boobu anduma woon ak samam xel déedéet ko kenn du bàyyi xelam waaw parce que lii mu wax nii du wax waa jumhura ah. non moo tax mu ne wala talaqa lam tanaqid mu ne mu ne xoolal falaw balagha bihi mu ne walaw balagha bihi al-ghadab bu dee mer gi da yóbbe àgg ko débb ko ci loo xam ne ila haddil ighlaaq mu dem ba comme li la waxoon sànq mer googu lam tanaqid yaminuhu wala talaaqu kooku ak faseem ak kuk waatam du duñ ko àpp du fasu de mu ne qaala ahmadu fi riwaayati hanbal fi xadiisi aisha radiyallahu anhu mu ne eh, imaam ahmad nee na ci riwaaya boo xam ne hanbal moo ko jële ci moom ci xadiis sayyidatu aisha radiyallahu anha mu ne sami'tu rasulallah sayyidatu aisha ne dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam yaquulu muy wax ne laa talaaqa wala ataaqa fii iglaq ne amuluk fase te amul goreel jaam ah fii ixlaaq ci koo xamante ne daa mer waaw mu ne yuridul ghadaba mais loolu tekk lii nii xadis bii nii premier premièrement kaay ñu def taxrij bi bi imaamu ahmad moo ko solo na ko noonu imaam abu daawud di taalibe ma sijistani rahmatullahi alayhi ak imaam ibnu maaja as-siasa ah, imaam ibnu maaja al-qazwini rahmatullahi alayhi imaamul xaakim an solo na ko waaye xadiis bi wérul waaw ndax Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Salih da'if la moo fa ne ci càllale ba moo tax xadiis bi wérul waaye jumhur dañ ne ah non gis nga ku fi fase nit dangaa meroon dañ koy appliquer ah parce que waa kenn du fi mbir yi ci ci ci ci ci li feeñ rek lañuy lañuy àtti la waaw mooy waa fase na te gaa yi moom kan ngeen gis parce que lenn dafa am kan ngeen fi gis muy fase muy fase euh, soxnaam fekk dafa kontaan loolu fan ngeen ko gis waa joo xamante ne dafa da da ndaw si da koo toggalu reer bu neex waaw njaral ko mu naan ba màndi di ko raayal bi mel na mu war a mel ca wetam mu koy fase loolu foo ko ma si gis ah waaye <laughs> moom kay daanaka fase moom fu mu amee daanaka ci mer la parce que def na ma lu ma naqari vraiment manatuma ko muñ j'ai longtemps vraiment souffert doon naa muñ mais finalement je ne peux plus je n'en peux plus voilà maintenant ça suffit na fi yem man damaa yàgg sonn amatuma vie vie vie normale yooyu yooyu kon naa faase naa ko gars yi loolu wax bu doon yow da nga naan moom ku fi mer rek ku mer ni kii nga gars yi mën nañoo ñëw ne la ah non c'est que sama mer mi euh, c'est que ànduma woon ak sama sago moo tax mu kon gaa yi ku nekk ñeme ngaa wax loolu gaa yi ñeme yàlla yi ñépp ñeme nañoo taxaw ne ba may fase non non non non damaa meroon yéen gisoon ngeen damaa meroon te ànduma ak sama sago moo tax loolu lu ñuy joyal rek naan ay kii non non non ku fase <laughs> dañ naan la aywa yow premièrement xadis bii nii wérul waaw léegi nag ku fi kii dañ lay dañu lay dañu dañ joy appliquer sa kaw waaw boo fi gorelee jaam xam nga yonent mi alei satu salaam waxoon na ne ah, am na ñaari ñett ngi waxoon nañ ko fan yi waaw ñett ngi nga xam ne nga ciy fo noonu la deme nga ciy wax dëgg noonu la demee waaw mooy dañ la koy tenir compte mooy fase takk soxna maye sodoom maye maye soxna fase soxna ak lan goreel jaam boo dama doon foo wag non saa dama doon foo walla boo nga nekk ci dëgg benn kese la fii nag amul ay <laughs> ay nekk fi naan moo c'est que imaam moo saas da ngay xam ne boobu ànduma sama sogo dañ naan la non loolu lan moo ñu ne wane ne àndoo sa sogo ah mas ngaa gis koy fase tameroo hmm? gis nga as ngaa gis lool waaw te lool c'est extrêmement rare nit am mer rek yóbbu ko ci mu dema dema dem ba àndul ak sagoom am na nag waaw am na waaw léegi nag mu ne moom imaam ibn al-Qayyim <coughs> léegi fii fii nii nañ def relation bi ak ak xew-xew bi waay comme niñ doon def bala ñoo parce que dina tax ñuy def relation entre lii muy wax comme ni ko waxe wa li muy tiire euh, njàngat yi muy génn ak fan la ko jële mooy Seydina Abu Musa al-Ash'ari xaris bi ne Sahihayni radiyallahu anhu nee na man damaa ñëw fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndeke daa meroon te man ko woon mu ne ma wallahi la ahmilukum alay la ahmilukum ma ahmilukum alay maa ngi yàlla du ma leen yeb aw ma sax lu ma leen yebe nee na ma fekk mu mer te pourtant yonent mi alei salaatu salaam ah ci riwaaye Abu Musa al-Ash'ari bi ñun bi ñu gisoon saxee gis nañ ci jataay bi wees wax na la riwaaye yu bari yi nga xam ne dane yonent mi alei salaatu salaam ci boppam nee man du ma waat dara ne du ma ko def du ma def lii ma gis lu ko gën lu dul ne dinaa ko def après ma daal di ko faata sama yamin sama euh, ngiñ googu voilà kon mooy yonent mi alei salaatu salaam dafa meroon te ah ba mu defee mbir ma mooy gis nga mbir mi mooy neewul non damaa meroon jeex na moo tax garaawul déedéet déedéet foofu la jële loolu kon boobu leer na waaye bala ñoo jàll dañ ciy jàngi ke ne yonent mi alei saatu salaam da doon mer waaw te moom moo plafonné makaarimul axlaaq hein moo plafonné makaarimul axlaaq suñu boroom nee na ko wa innaka la ala xuluqin azim wa innaka te dëgg-dëgg yow seydina muhammad sallallahu alayhi wa la ala xuluqin azim yaa féete kaw yaa ngi ci kaw xuluqin ay ay ay jikko azim yu màgg màgg màgg waaw mooy même moom alayhi salaam da doon mera waaw ndax makaarimul axlaaq du siiñaka ree kese ak a muuñ ñu naan ay waay moom daka neex deret foo ko gis mu ngi si du lool kese waaw loolu ci la mais loolu mooy nit ki dangay mer ci jamonoy mer di kontaan ci jamonoy kontaan te yonent mi aleyhi salaatu wa salaam kaana waaw foo ko mës gis mu kontaan mooy lu ko daa daa fekk yàlla kontaan waaw bu yàlla gërëmee rek moom kontaan na moom waaye lépp loo xam ne luy merloo yàlla la moom da koy merloo moo tax bu ma soon a gis ku waajoo xam ne yahtiku xurumaati shar'i yonent ma lay saa saam day mer gis nit koo xam ne day xotti hein ormaay sharia day mer mer goo xam ne moo tax gisoo mer gam meroon kamu mere alxibbu ibnu alxibbi Seydina Usaama ibnu Zaydin radiyallahu taala anhuma keroog ci xaadisatu almaratul maxzumiya keroog Fathu Makka comme niñ ko gisa woon ndaw sa faboon toogoon ci waa Banu Maxzum gaa yi ne tey moom problème de àtte yii ba àtte bi dagg loxo la de cë të të kan mooy gis yonent bi aleyhi salaam waaye fexe wax ak moom mu bañ a appliquer sentence bi affaire bi dina yéeme de ndaw si kilifa de hein ñu ne kan moo ñemee def loolu ku dul Usaama Seydina Usaama kese ko ñemee def kan moo ñemee ñëw di tudd yonent ma lay saab saab ci <laughs> gis ko <laughs> waaye bi mu wax gis nga yonent ma lay ak lim koy sopp yépp mer gi mu mer mu ne ko ak tashfa'u fi haddin min hududillahi ya Usaama ne ko yow Usaama da jéem a di intervenir di ñaan ram ci pen boo xam ne buur yàlla moo ko teg Usaama yow loo ngay def innama ahlaka alladhina kaanu min qablikum dëgg-dëgg li nga xamante ne nii moo alakoon ñi leen jiitu woon mooy kaanu ida saraqa fihim ad-da'ifu ash-sharifu bokk taraku xam ne ki high class bi waaw ci kilifa la bokk moo xam kilifaay diine lañ koy woowee wala kilifaay àddina ah kilifaay aada yee kilifaay diine yee kilifaay politique mel noonu ak ñi nga xam ne seen askan nee nañ dafa màgg ci société bi ñooñu bu dee ñoo def aqaamu alayhi ñu bàyyi ko taraku ñu bàyyi parce que il fait partie de la famille princière i il faut ah kooku bi du mën a dem ñu bàyyi waaye wa ida saraqa fihim da'ifu aqaamu alayhi al hadd bu dee bi waaw ngay ci suuf gaa yi nga xam ne ñoom seeni daraja kawewul en tout cas ci bëtu nit ñi waaw seenu askan taxu koo demee noonu amuñu branlon te amuñu ministre bàyyi ministre waa tonton ministre wala nijaay procureur yooyu amoo ko te nekkoo taalibe sëriñ bu siiw nga gis gars yi commencé fëgg di di jaay ngóora ci waa di di wane ne ñoom vraiment ils sont intransigeants ci ci ci loi yi quoi mooy gis nga ni mere woon ba pare teg ci waat wa imullah maa ngi waat yàlla teg calam ci tegoon mooy gis nga da mer loolu la loolu mooy makaarimul axlaaq ar-ridaa fi makaani ridaa was wa wa wal ghadab fi amkinati al waaw di gërëm ci jamono yoo xam ne dangaa war a gërëm waaye nag di mer ci jamono yoo xaman ci jamono yoo xamante ne ni jamonoy jamonoy mer la waaw loolu mooy makaarimul axlaaq moo tax yonent dafa ta mooy eh, mooy moo tax Seydina Abu Muusa al-Ash'ari nee na man xaw ma lu tax mu mer mooy xamu mais ñun xam nañu kër yonent bi alayhi salaam comme li Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha kaana yaghdabu lillah moom buur yàllaa taxoon muy mer nit ki nag noonu nga war a mel noonu nga war a mel mooy nit ki noonu la war a mel noonu la war a mel nit ki dafa war bi gërëm ndax yàlla di ngir yàlla boo àggee foofu moom kooku mooy kim naan zaaqa ta'mul iman ta'mal iman mooy xalaawatul iman ki nga xam ne moo jot cafkaay ngëm yàlla neexaayu ngëm yàlla vraiment mooy ki nga xamante ne nii moom buur yàlla subhaanahu ak yonentaam alayhi salaatu alayhi salaatu wassalaam moo koy gënal keneen ku ñoom waaw loo kooku kooku cafkaay ngëm yàlla moom xam na ko am na ko waaw moo tax lépp loo xam ne kooku moom moo tax boo ko gee merloo rek def leen lu xaraam wala ngeen fekk di di jéem neenal dëgg wala di jéem a neenal li nga xam ne mooy àttee sharia yi keroog ngay gis mu mer waaw mais képp koo xam ne dañ ngaa gis mu toog ñu naan waa ji kilifa la ci diine ji kilifa gu màgg la moom kay nga dégg gaa yi dañuy ñëw sax banaan mooy xutbu bi xam nga gaa yi moom <laughs> gaa yi moom dañoo xamul luy xutbu quoi malheureusement waaw malheureusement pour ñoom waaw mooy parce que xamuñu luy bu <laughs> ku tëb rek ñu ne mooy bu bi si le pôle <laughs> sama sëriñ si le pôle waaw mooy xutbu zamaan da ngeen a feebar <laughs> da ngeen a feebar xamu ngeen sax luy bu moo tax ngeen di wax waaw suñu sëriñ moo fi raw mooy xamoo sax li ngay wax moo fi ëpp xam-xam da xam luy xam-xam xamoo li ngay wax waaw xamoo li ngay wax alors que kooku ñuy wax yu xaraam yi day nekk ci kanamam nii du ci wax dara te moo ko gën a gis d'ailleurs ci tàntam lay xew këram lay xew munkaraat yi xew te du ci du ñépp te seen kilifa la kat du leen wax dara du leen xamal dara kooku képp ku ne waa ji moo fi gën waxoolu am waaw kon nit te képp ku ne waa ji dafa rafet jikko yi waxoo lu am parce que rafet jikko mooy koo xam ne day kontaan ngir yàlla di mer ngir borom bi subhaanahu wa loolu tamit mooy wane ni nit day mer waaw bu dee yonent ba saa saa mooy mer mais nit dina mer te tamit bu meree man na ko yóbbu ci lu mel nii mu ne non man duma def lii fekk ngeen ñëw ne ko kii mu ne non loolu nag yow taalibe bi dangaa war a xam. boo gisee loolu gis nga tamit liñ ciy jàng mooy Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu tamit liñ def mooy ngay remettre en cause sa bopp i est-ce que man du man maa def loolu noonu mbaa du sëriñ bi man la mere mooy moom looloo ko préoccupé woon bi muy dem mu nekk ku ku vraiment triste nee na ma triste dellu ci sama gaay yi waaw ci sama mbokk yi ma yebaloon ma triste vraiment man Abu Musa al parce que yii mbaa damaa yàqule mbaa du daa am lu def mooy taalibe bi bu gisee sëriñ bi mer mu ñëw surtout muy wax ak moom mu wax wax ju tàng ni war naa remettre en cause boppam waaw war na remettre en cause boppam wala mu nekk naan ah sëriñ bi da daa nekk ci la la ay lax moom xam nga boroomi lax la moom <laughs> tey moom saa yi xam naa daa diine jee tàng saa yi sëriñ bi moom <laughs> mooy xam nga kiy wax loolu moom moom moom remettre cause boppam na eh, est-ce que man waraluma li tax mu mer waaw mooy taalib yi da nga war a mel noonu di vigilant waaw waaw te tamit le fekk que Seyna Abu Musa al-Ash'ari ne man ma fekkoon mu mer te seetluwuma ko loolu mooy kon bu ko seetlu woon doonu ko woon lay waaw bu ko seetlu woon fekk mu mer ndax dafa am jamono yoo xam ne moom lañuy laaj jamono yoo xam ne moom lañuy laaj sëriñ bi ay mbir ak jamono yoo xam ne kenn du ko laaj même masala waaw même masala am na jamono yoo xam ne kenn du ko laajub sëriñ ab boroom xam-xam kenn du ko laaj waaw jamono ju ñuy lekke ba war na ba affaire bi teg ci put gi nga koy laaj yoo xam ne non wala mu ñëw di noppale ko sonn tëdd noonu doo ñëw commencé di ko jàppantee ki nelaw doo ko laaj ay masala ñu jamonoy mer doo ko laaj loolu moo tax Seydina Abu Musa al-Ash'ari nee man seetlu ma won ne dafa meroon kon mooy bu doon ne seetlu ko woon bu doon ne seetlu woon nag konoonte kon du ko laaj voilà konoonte kon du ko laaj waaye tamit li mu def bokk na liñ ciy jànge côté bi dañuy jël côté bii parce que bëgguma ñu dem ba kii après mooy nañ doon def c'est vrai mënoon nañ jël li Imaam Ibnul Qayyim wax yépp après buñ paree ñun ñu kii suñu bos suñu bopp liñ mais comme que ñu ngi fii foog naa nii moo tane bu ko defee ñu am succession euh, kii bañ a delluwaat ah mooy bokk na leneen ciy jànge mooy le fait que moom al imaam ibnul ah Euh, euh, imaam Abu Muusa al-Ash'ari bi mu demee ngir bëgg lu gën a leer ngir bëgg xamal ay mbokkam ay waa Ash'ari yuuna yi que ne man vraiment lii la ma yonent bi aleyhi salaatu salaam wax dafa waat ne dafa wax ne fokk am ku ñëw ñu ànd ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ba mu xam ne moom moo ma yebal mooy moo ma njëkkoon a wax li leen ma demal du ma leen jox waat naa ko ci yàlla après mu woowulaat mu ma ñëw bala bala ngeen yaakaar ne leneen la man maa wax lu dul noonu waaw mooy nit it mën naa ut ngir gina tasabut mbir mi ngir leeral gaa yi moo tax boo amee loo xam ne say mbokk bul bàyyi lëmt lëmt seen bopp nit ki dangay dimbali say mbokk bul nekk ci ay loo xam ne lu xaw lëndëm la ngaan man sama yoon newu ci nañ xalaat lu leen neex seen affaire la boo leen mënee leeral dëgg-dëgg ni mu demee ngir ñu bañ am njort gu ñaaw voilà ngir ñu bañ a am njort gu ñaaw ci seen mbokk jullit ah ngir ñu bañ a am njort bu ñaaw ci seen bokk jullit nga leeralal leen bu ko defee iblis bi leen mën a jaar foofu parce que yu leeru yi ci lay jaare ngir féewale diggante yi hein ci loolu ca lay jaar ngir féewale li nga xam ne mooy diggante nit ñi kon nag loolu lu am solo la moo tax Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ne leen fokk am ku ñëw ba mbir mi mu seede laaj kan koo xam ne fekke na wax ja waaw kon que maa ngi nii nañ dem koo xam ne fekke na mu laaj ko man damay toog di ko déglu moom mu laaj ba ah, gaa yi tamit mbokkam yi bokk na liñ ciy jàng mooy sa bokk julliti bu bu dogoo ne nga defal ko lii këne defal lii te nga man ko te muy lu dagan def ko bu fi nekk naan dara laa deful waaye non def ko ngir moom waaw moo tax ñu ne ko ah ñun de wóolu nañ la wax dëgg yàlla wóolu nañ la de te dëggal nañ la tamit li nga wax waaye nag comme que loolu nga bëgg dinañ la defal li nga xam ne moom nga bëgg waaw mooy loolu la yow it sa mbokku jullit bul nay ci defal ko loo xam ne xas na dogu ne da koy def pour nga defal ko def lu lu ngay dimbali sa mbokku jullit la mooy defal ko loolu lan moo tax ñuy nay suñu mbokk yi yiw bañ naan non non bu la benn waay man de tay dogu naa ak ne tey moom foog dinga ma dinga ma gunge dinga ma gunge bërëb sàngam yow mu fekk la nekkoo ci farata nekkoo ci am nga quelque libre nga tuuti wàññiwula lu bàyyi mana ko awaa ah saa yow mun ne la si si si loolu koy moom tey moom foog nga kii quoi foog nga ànd ak man foofu te muy fu dagaan fu kii man ko ah waa comme que loolu nga bëgg <laughs> dëgg moom bon leneen laa kii mais nañ dem mooy nga def ko rek ngir ngir sa mbokk waaw léegi <coughs> buñ ñëwee ci léegi côté boobu kon ñu ñëw ci ñu ñëwaat ci li imaam Ibnul Qayyim wax mu ne wa minha qawluhu mu ne bokk na liñ ciy jànge qawluhu sallallahu alayhi wa sallam maa ana maa ana xamaltukum walakin allaha xamalakum qad yataallaqu bihi aljabariya wala mutaallaqa lahu bihi wa innama hada mithlu qawlihi wallahi laa u'ti ahadan shay'an wala amna wa innama ana qaasimun ada'u haythu umirtu fa innahu abdullahi wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam innama yatasarrafu bil amr fa idha amarahu rabbuhu bi shay'in nafadha fallahu huwal mu'ti wal maani'u wal haamilu war rasulu sallallahu alayhi wa sallam munfir lima umira bi wa amma qawluhu ta'ala maa ramay wa maa ramayta id ramayta walakin allaha rama suuratul anfaal fal muraadu bihi alqabdatu min alxasbaa allati rama biha wujuha almushrikiin fa wasalat ila uyuuni jamiicihim fa athbata allahu subhaanahu lahu ar-ramy bi'tibaar an-nabd wal-ilqaa fa innahu fa'ala sallallahu alayhi wa sallam wa nafaahu anhu bi'tibaar al-iisaal ilaa jamii' al-mushrikiin wa haadha fi'lu rabbi ta'aalaa laa yasilu ilayhi qudratu al-'abd war-ramyu yutlaqu 'ala al-khadhafi 'ala al-khadhafi wa huwa mabda'uhu wa 'ala al-iisaal wa huwa nihaayatuhu imaam Ibnul Qayyim mu ne léegi wax ji nga xamante ne nii moom la aleyhi salaatu wasalaam wax ne maa ana xamaltukum mooy bi mu ñëwee ne ko bi mu ko wowtu lu waatee moom Seydina Abu Muusa al radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la ko wooluwaat mu ne wax ji nga xam ne moom la wax Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu ne ko ah, du mooy bi mu leen woowu waatee mu ñëw mu ñëw mu ñëw mu ne ko jël leen gëléem yee ba pare ne ko nag du maa leen yépp waaye walakin li am ba des allahu buur yàlla xamalakum moom moo leen yépp xamalakum moo leen yépp paa man waaw léegi mu ne qad yata'allaqu bihi al jabari mu ne nag <laughs> gis nga wax jii jabariya bi mën na cee teg mën na cee mën na cee teg taloo nga ne ko luy jabariya mu ne xaaral lii nii jabariya bi mën na cee lonkul ci ci tegtaloo di ci moy wala muta'alliqa lahu bi te amul lu mu ci moy lii du dalil ngir moom <laughs> parce que jabariya bi waxoon nañ ne bu ñëwee ci affaire xawaari ji dinañ waxaale quelque yenn doctrine ci firaq yi nga xam ne dàll lañ parce que dara taxul ñu nekk dàll nag lu dul ne hein lenn kese tax lenn la lenn kese tax mooy lan mooy dañoo sori li yonent bi aleyhis salaatu was jàngale loolu kese la nekkul na ñoom ñooy kii parce que leur tête ne nous voit pas non non loolu loolu ah. du loolu de képp kuy def loolu fi caaxaan la te bu boobaa buñ àggee foofu insha bu ñuy gis affaire firaq yoo bu ñuy gis euh, li jëm ci wàllu nu tudd xawaari ji hmm? gisaale ñu mel ni mu'tazila yi ñii dinañ leen boo leen tudd fii léegi jabar yeey peut-être bu boobaay dinañ leen tuddaat hein këne dinañ xool am na lu imaam Ibn Taymiya rahmatullah alayhi benn wax bu am solo am solo solo solo bu mu def bu mu wax ci côté boobu insha allah bu boobaa dinañ ko jël waaw dinañ ko gis waaw bu ama ama am solo ci gaa yi ni nga xam ne noon parce que parce que xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi naan yi euh, chrétiens yi noo juif yi ñoom dañoo dañoo def ay pàcc mooy def ay ay ay ay division seen biir ba mu mat soixante onze soixante dix yépp safara lañ jëm benn kese moo ciy mucc waaw chrétiens yi def ñoom it ay pàcc mooy ay division ba mat soixante douze hein soixante douze pàcc soixante douze kuréel hein ay doctrines yu wute ay wute ci seen diine gi ba mat 72 mu ne ñoom ñëpp 71 yépp safara lañ jëm kenn rekk benn bi kese mooy mujj mu ne nag sama xeet dinañu diviser wu ci 73 divise ay ay ay doctrine mooy ci ay ay ay pàcc mu ne ñoom ñépp safara lañ jëm ba mu des benn mooy al firqatu naajiya al naajiya mooy kuréel bi nga xam ne ñoo ñoo mucc ñu laaj ko mais ñoon ñooy ñan mu ne mooy ñi fi nekk ñi nga xam ne buñ ñëwee ñooñu ñu mooy ñi mucc ndax ñoo jara laajkat ñoo ñoo jara xam yow 73 73 lañu wax la yonent ma ne saab saab wax mu ne 73 kuréel yépp ñoom ñépp safara lañ jëm bam des benn kon mooy 72 yow doo fi nekk naan ko mais 72 doo ñu ko limal yonent ma ne saab saab loolu amoon njariñ li am njariñ mooy wax ñu kan ana benn bi nga ne moo mucc ñooy ñan bu ko defee ñun ñu fexe bokk ci ñoom mu ne mooy ñi nga xam ne ñoo nekk maa ana alayhi wa ashaabi waaw ñi nga xam ne ñooy mucc ñooy ñi nga xam ne ñooy teg seen tànk ci li ma nekk nii nii man alayhi salaam ak sama saxaaba yi waaw ñun ñoo ñoo ñooy mucc la ku dul ñii lu mucc léegi nag da gis gaa yi <laughs> moo tax gaa yi bind ci wàllu al al al milal wan ni xal <laughs> da ngay gis gaa yi dañuy jël mooy ci yoon yeeg ak ak pàcc yeeg yoon yeeg bon kuréel yeeg différent ci yeeg ah ak yoon yeeg ja jaaruwaay yeeg gaa yi ak seen division yi da gis ñuy bind léegi di kale di ut ay nit naan ñu kuréel sàngam première ñoom mooy jël ñoo xam ne dañ naan ñoom ñooy soixante-douze yi ñi réer waaw commencé di remplir nag case soixante-dix dañuy teg soixante-douze case case di remplir jël leen kuréel sàngam mu ngi ci biir case yi benn ramp ñuy def noonu ba soixante-douze yi ñu ne ñoo ñi ah waa koy bind moom fi bokk moom moom moo mujj moom loolu bo <laughs> waaw moom fi mu bokk moo jub alors que mbir mi mën naa bañ sax demee noonu waaw déedéet te bu boobaa dinañ gis non imaam imaam Ibn Taymiyya rahmatullah alayhi non bien non vraiment foofu dafaa leeral affaire yi waaw ci lañuy gisee ñun nit ñi ni ñu mën a xatale yërmande yàlla waaw la yeneen ci ma lay saab saab kaw kaw ba mbéewaloon ci biir jàkk yi tuur ndox ci biir jàkk ji ah mu mu bam ne bam ñaanee allahumma waaw irhamni wa muhammadan wala tarham ba'dana ahada waaw <laughs> ne buur yàlla waaw yàlla nag ma yërëm man ak seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa boo ñu yërëmee nag ba pare bul yërëm après ñun tëjal sa buntu yërmande man daal la kaw kaw man la araab yi ak Seydina Muhammad daal sallallahu alayhi wa ñun yërëm boo ñu xasee yërëm nag bu ci booleeti kenn bul yërëmati kenn après ñun ñaar yeneen alayhi salaam dégg ko ne ko ne ko déet laqad hajjarta wasi'a ah way ngóor si sëñ bi déet bu doon sëñ bi déet yow yaa ngi xatal yu laa yu waatu de lu yaatu ah inna rahmati wasi'at wasi'at kulla shay suñu borom ne sama yërmande ji <laughs> dafa daj ñépp kaw kaw gi bëgg koo yebale ci moom ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam ne yow luy loolu <laughs> sa ñaan bi moom yow yaa ngi xatal yu yaatu mooy ñun it noonu lañ si newee ah ñun moom suñu action yépp suñu dox ak yi yépp xatal yu yaatu la ngërëm ma yow yërmande yàlla ju yaatu ji nga bëgg koo yemale ci sa tariixa yow <laughs> kene yow sa waa tariixa rekk a mucc te kiy wax loolu kat tariixa ba mu bokk am na ci ñum exclure ah. parce que jàpp na ne ñoom ginu ñoon bon bu doo dem tiijaan la daan bon ñun tiijaan tiwaawoon lañ kon nag bon tiijaanu ñaseen bi mooy waaju mel noonu waa ah. noonu lay mel da koy xaw a ak tamit wane ne bon même bu dee mu ngi bon ci famille Tidiane yegg la bokk c'est bon mais dese naa nekk ci li le plus bon quoi parce que ñàkk ko jokkoom te waawoon ngi sa waay problème la taaleem bi bi pareil hein mooy vice versa mooy xoolal kooku yërmandey buur yàlla ni mu ko xatale ci benn tariixa mais waxuma la ci benn tariixa mais ci benn néeg boo xam ne ci ñenn ci ndongaay sëriñ bi Seydina Cheikh radiyallahu ah mu daal di koy tënk moom ci ci ci foofu ne mbir mi fii la yem ah mooy nga gis ko koo gis noonu boo demee boo demee feneen it noonu ku nekk jàpp ne moom fi nga jokk mooy fii la mbir yi ne waaw ñiy jokk ci sëriñ diw en tant que murid kële moom du dara ah gars yi lañ fiy bàyyee weer jant wu ne wu ne fàng ñuy topp lëndëm te ñépp ñoo ñoo bokk tariixa bi kat nee nañu ñoo bokk yoon wa nee nañu waaw mooy xoolal rek ñun ni ñu mën a xatale ba moo tax man bu ma nekkee murid gëm jàpp ne gars yi mooy ñiy xalaate noonu waaw ñi nga xam ne ñoom dañoo dañuy xatal yërmande buur yàlla ak ni mu yaatoo jàpp ne fii mu ne képp koo xamante ne nii yow fii mu ne doo xidmaal sëñ bi radiyallahu anhu que ne yow fii mu ne sànku nga même boo amee xam-xam kii waa ji ah ku baax la waaye amul tawféex amul tawféex mooy la <laughs> mooy newul sëñ bi loolu mooy la wala du taalibeem wala nekkul moom bon duñ ko gis muy waxtaane moom di di nekk ci téereem di sonn ci ay kiiwam kon waa ji bon parce que ñoo wax ne waa ji xamul dara te waa ji du jàmbaar comme que sa waay day dem jàkk bëgg alquran bëgg sunna ñemewu ñoo taxaw ne waa ji baaxul am na nag ñu kan na su moom ñoo xam ne ñoom dem nañ banaan waa ji ñii dañoo sànku ci surface yi lañ ne seen yii ñuy def nii seen alxuraan yeeg seen xadiis yi ñuy jéem a jàng du leen jariñ dara parce que gëmuñ seen bi loolu foo ko gis xoole ni ñuy inverser raisonnement bi yow kay dangaa waroon a wax ne mais seenu bëgg alxuraan ak seenu bëgg sunna moo tax même buñ waxul ci sëñ bi dara ñoom ñoo bokk yoon waaw mooy yoonu yonent mi alayhi salaatu salaam waaw wa xayrul milali millatu ibrahim alayhi salaatu salaam waaye wa xayrul hadyi hadyu sallallahu alayhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaw yoon wi gën mooy yoonu maam ibrahim te boobu la ko suñu boroom ne ko toppal waaw thumma awhaynaa ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifan wa ma kaana minal mushrikiin ginnaaw gi ñu wax la yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne la toppal kan ah yoonu Seydina Ibrahim abul anbiya al xalil ah alayhi ridwanul jalil ah alayhi salatu mu ne toppal yoonam mooy xarul milal mooy yoon te yoonam mooy yoonu yonente mi alayhi salaatu wasalaam yoonam mooy yoonu yoon yonent bi alayhi salaam jëfalin wi gën tëralin wi gën mooy bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoon wi gën mooy bi yonent bi alayhi salaam yow nit ki bëgg loolu nga looloo doon raisonnement bi ma ne man de ibaadu bii moom bon manuma ne nag c'est vrai que moom du màggal gëmu ko sax jàpp na ne sax lu bon la <laughs> waaw du gàmm du lii moom cant yii yépp du ci def dara en plus mu jàpp ne ñun ñu réer lañ loolu benn affaire mais boo gisee nit ki nga gis ay mbiram mais koo xam ne moom ci alquran kese lay sonn affaire u xadiis xool lu muy def di xool est-ce que lii mun def lu mu nar a def xool lan la ci yonent ma lay saab saab wax mais kooku boo ko bëggul parce que bañ naa bañ naa bañ dafa bañ a màggal si rek wala jàpp ne màggal yëfi réer la ko lool loolu est-ce que mooy faire poids ci kanamu lële mais fairul poids fairul poids koo xam ne moom moom li ko ñox mooy lan la yonent ma lay sarsan doon def mais kooku da ko waroon a sopp bu baax xam nga temps yële ñu ko doon wax <laughs> hein waaw temps yi wax nañ ko fi gars yi c'est simple waaye yi nga xam ne mooy ba ñuy gis affaire u euh, tarjama Sayyidina al-Irbad ibn Sariya radiyallahu gisoon nañu mel nii waa ji xam nee na gàmmuwul parce que moom li wax gàmmuwul parce que yonent mi alayhi salaam masu koo def benn saxaaba masu koo def les trois premiers siècles yi yonent mi alayhi salaam wax ñoo gën hein kenn masu ko cee def moom mu ne duma ko def parce que ñooñ defuma ko mais yow kooku boo ko taggul teg ko ca kaw fonk ko ndax yàlla tax même bu dee yow da ngay gàmmu mais kooku danga ko war a yëkkati ca kaw fonk ko vraiment bëgg ko bëgg koo xam ne fu ñu ko takk weesu na ko parce que non waa ji am na loo am na loo xam ne wallaahi bëggoon naa ko am na mais nit koo xam ne moom ak mooy ngëm yàlla mu yóbbu na ko ci moom lu mu déggul lu mu gisul yonent ma lay saa saa def ko saxaabaam yi def ko salaf yi def ko du ko def mais kooku kay moom lañuy moom mais yow moomu lool nga waroon def mooy yow noon nga waroon a mel noon nga waroon a mel man nga ne dëgg la man de lool la mais nag gàmmu am na lu koy wane loo xam ne fuñ ko mën a sukkandikoo ci ci xadiisee yooyu loolu yow yaa ko defal sa bopp mais moom moom loolu fekku ko ci moom li mu laaj mooy est-ce que yonent ma lay sarsam doon na ko def yow nga ne ah ay la yowén masu koo def de mas na koo digle dégg ngeen benn xadis bu wax ne yonent sa ne saa ngeen kii ñu ne ah, loolu moom benn xadis amu ci boo ci dégg ñu wax la mawdu la waxuma xadis bu da'if ñu naan càllale ba moo diw moom saa yi kasirul xatalaat non mooy mawdu la dañ koo a ab bépp xadis boo dégg mu naan gàmmu sàngam gàmmu niiwa gàmmu gàmmu leen kii leen loolu noonu loolu xadis mawdu la c'est un xadis fomenté de toutes pièces masula am masula am xadis bu bees la boo xam ne parce que comme nga xadis nag <laughs> mooy lépp loo xam ne lu ñu askale la yonent ma lay sarsam ci wax ci jëf ci description portrait physique wala moral loolu lépp xadis la mooy waaju taxawoon tay fii créé benn xadis loolu dañ naan xadis la mais xadis mawdu mooy loo xam ne dañ koo fomenté de toutes pièces waaw loolu kese la dañ koo fomenter dañ koo créer amul waaw léegi yow kon waa ji la yow ah kon yow yooyu yëpp amoo kan ban saxaaba nga dégg en plus waa ji ne defe nga ne yow bu baaxoon mos diñ ci jiit Seydina Abu Bakar <laughs> radiyallahu anhu ak ngëneel yi ñu ciy wax yëpp bu ci amoon nga foog ne saxaaba yi dinañ xam loolu di ko bàyyi au minimum xanaa sax dinañ gàmmu bokk benn yoon ci seen dund te kenn masu ko dee def taabi'in yi nga xam ne ni ñu xëre woon ci topp yiw xam lan la fi yonent wala sa sam bàyyi lan la saxaaba yi doon doxe masuñu koo def mais waay waay ay la yëwén ki ne man ñooñu laay topp comme que man daal li ñu doon def laay def bu ma kenn dugal ci ay di def loo xam ne masuma ko ñoom masuñu koo def mais kooku doo ko mais kooku boo ko fonkul kan ngay fonk kan ngay fonk kooku waa ñooñu ngëm yàlla moom fi ko yóbbu kooku kay dangaa war a kontaan ci moom même bu dee ne yow partage opinion boobu mais taxul nga war koo mere wala naan waa ji sànku na wala waa ji def na nii moom it beneen côté bi waxoon beneen côté bi moom it le fait mu ne gaa yëpp sànku moom itam problème la ci moom waaw problème ci moom it waaw parce que moom problème am mooy est lépp luñ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam koo def rek mooy def ko daa xaram est lépp luñ ne saxaaba yi masuñu koo def rek mooy def ko daa xaram moom question la buñ koy delloo moom ibaadu bi. waaw mais mooy euh, pour wax la rek gis nga ni ñu ma yërmande yàlla ni ko ni ko xatale moo tax imaam Ibn Taymiyya rahmatullahi alayhi foofu muy leeral ne gaa yi noonu la def képp koo xam ne daal yow da ngay jël say sa sëriñ wala sa seex teg ko samp ko ne waa ji moo fi ne ku ko ku di ci ànd ak moom ñoon ñooy firqatu naaji an naaji ñooy ñooy ñooy kuréel bi rëcc ñi ci des ñépp sànq. loolu xam nga ne demeewul noonu bu insha allah buñ àggee foofu nañ ko wax léegi buñ ñëwaatee ci <laughs> wàllu kii li imaam Ibn al-Qayyim mi wax mooy taalibeem <laughs> waaw imaam Ibn al-Qayyim taalibe imaam Ibn Taymiyya wax nañ la moom moom <laughs> loolu daanaka ngay njëkk a xam li imaam Ibn al-Qayyim moom moom moom moom moom waaw vrai un grand moom kay daanaka moom. de toute façon mooy son son plus célèbre taalibe waaw imam Ibn Taymiyya son plus célèbre taalibe mooy imam na al-Qayyim rahmatullah alayhima waaw fier ci nag di ko revendiquer fu mu ne moom moom moom naa imam waaw mais gars yu exceptionnel lañ ndax ñoom seen moom côté xam yu xam-xam moom vraiment buur yàlla jox na leen ci loo xam ne xam nga am na fii mu ne rek am na ñoo xam ne dañuy mer Ah, waaye waaye lu tax muy tudd imaam ni tey mi lu tax duñ ko tudd alaysa min a'immati diin du ci boroom xam-xamu diine yow kooku li mu liggéey ci diine ji wax ma sa benn sëriñ yow bu ko fi def néew na ko tudduwul ma nit boo xam ne def na lim def ci diine ji xoo koo xam ne xamaloo ko leen mooy xamaluñ ko leneen lu dul diine lu dul xam-xam bu leer nañ boo xam ne même bu dee àndoog moom même ni àndul ak moom ci borom xam-xam yi ci lenn masaa'il yi ñooy reconnaître demal al imaam al hafiz ibn bi muy def di wax ci moom laa ilaa <laughs> est-ce que est ñoom da dañu d'accordoon ci ci ci ci ci doctrine yëpp moo non am na wuute mais daanee kii non li wax ci moom te ñépp loolu yow moom boo moywul yow yow yow yow indil ma kenn rek ci ñi nga xam nii indil ma rek sa gaa yi ngay balballoo fii nii nii nii indi fi kenn siteel ma waa ji ñu woo mu taxaw ñu xool boo moyul jàppam sax dëppoowul ak jàpp yonent mi aleyhi salaatu salaam wal iyaadu billaah kook nan nga ko mën a tëkkalee kii les fanatisme mooy parce que dañee dañoo dañoo lan dañoo tënk dañoo bëgg a tënk yërmande yàlla ca groupe ba ma bokk waaw ñun nag tënkuñu suñu boppu ci yooyu xam-xam lañu ne xam-xamu diine gaay boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo yulli seen daño seen dayoy coono buur yàlla tàggat leen ngir xam-xam bi ñooñu moom kenn manu la teree ñuy wax ci loo xam ne ñoom def nañ ci liggéey bu mag lu dul na dinañ leen cité insha allah buñ leen xamee wala taa bi maye ko am na ñeneen ñu ñeneen ñeneen ñu bari mais ñu bari lañ boroom xam-xam yi do ànd ak boobu yow bari nañ ñu wax ci yii ne da ngay tànn mënoo tout le temps ku nekk nga wax ko sinon ko duñ fi ma sa jóge duñ fi ma sa jóge buñ ñëwoon dañuy def ah commencé ci ñoom ay imam al ñu gën sori ñu gën a sori lu ñëw rek ñu ne ay wa diw bind na téere wax na ci ay wa nañ leen ci dem nañ ni non loolu day jafe te mu loolaa mbir mi day gën gudd waaw am na ñoo xam ne nag dañ cee ràññeeku moo tax imaam Ibnul Qayyim da ngay gis imaam al-Hafiz Ibn Hajar ci Fathul Bari day reprendre lu bari ci li nga xam ne moom la def ci Zaadul Ma'ad waaw parce que téere bu barkee la bokk moom lañ ne nii di gis waaw kon ay arrêtons notre fanatisme aveugle gi ñu newee gis nga nit boo bëggee am xam-xam foo fekk xam-xam jël lii. al al ilmu daal dàllatul mu'min aji ngëm yàlla ji moom li réer li muy seet mooy xam-xam mooy li muy seet mata wajadahu axada mu ko trouver na ko jël waaw mu ko trouver na ko jël boo fi nekkee ab fanatique bëgg jàgg yenn fànnu xam-xam yi nga ne yow am nga te yow xamoo fi koñ bi nga dëkk xamoo fi murid bu mën a jàngale téere yooyu ki ko ki ko fi ki ki ko fi man am muqaddam la <laughs> yow nga ne boo man nag boobu man wee jànge jaay ci bay yow eh, loolu man duma ko def eh, bu ko def moo taxit doo xam dara rek cela veut dire que doo xam dara doo xam loolu parce que ki ko fi mën a jàngale yow uniquement parce que tiijaan la doo jànge ci moom wala tiijaan ne man moom monsieur saa dangay waaru quoi saa yi murid la doyuma quoi te moo ko fi xam mooy yawit doo xam dara rek lay tekki léegi nag ñu toog noonu ba pare jàpp ne di samp suñu bopp jàpp ne xam nañ dara mooy li ñu xam waaw non man nag c'est que man cheikh waa bi man cheikh bi moom bon Serigne bee moom non Oustaz Khalil moom jàmbaar la bon kii man na maa dimbali ci yenn yi mais bon xalil moom saa yi da ngay waaru quoi xalil da ngay waaru hafizahullah man du ma mais nga toog bu dee lool moom rek ko fa mën a jàngale mais doo ko xam te mënoo ko am feneen mooy doo ko xam kese lay tekki voilà léegi nag mm, loolu rek la mooy ngay tëj xoolal day tëj buntu xam-xam yi ci sa kanam parce que ñoom diw ña ko yor bokkuñu bokkuñu doctrine hmm? xoolal boroom xam-xam yi ñoom imaam euh, al Bukhari rahmatullah alayhi ñoom imaam al Ahmad ñoom ñoo dañ doon am ay sëriñ yoo xam ne dañ naan rumiya bil qadar moom nee nañu moom ci qadar mooy dafa yoroon doctrine qadar yi waaw wala ñu naan yi waaw moom dañ ko ko doon moom jame nañ ko loolu te pourtant neewuñ moo kon ay wë ay xadiisam ci poubelle bi seen téere yi ndax xam nañ ne waa ji xadiis yi mu solo jàppalewul mazhabam waaw te tamit nit ku dëggu la xaw nga waa ji nga xam ne moom dane ku def bàkkaar bu mag nekk yéeféer kooku foog nga ne moos xamul ne fenn bàkkaar bu mag la ah kooku nga foog ne moos dina taxaw di fenn kon ah xawaarij bi nga xam ne xaarij yi bi nga xam ne jàpp na ne moom gis nga ku fi def bàkkaar bu mag yow anta ku fi def bàkkaar bu mag yéeféer ngay doon nga foog ne kooku dina taxaw xam ne lii bàkkaar bu mag la te tuubul quoi waaw dee te tuubul mooy boo defee bàkkaar bu mag yow yéeféer de mooy ne kooku noonu nga foog ne moom dina taxaw di def bàkkaar bu mag c'est que moom affaire bi sax le mooy boo koy def li nekk yéeféer loolu moo taxaw ñu ne Seydina Ali mooy kaafir la walla iyaazu billaah kon nag damuhu deretam dagan na moo tax ñu faat ko ñoom Seydina Muawiya moom it damuhu xalaal parce que moom def na kabira yéeféer la mooy ñuy tàpp noonu di di di di di di yéeféerloo yu mag yi radiyallahu anhu yow foog nga ne kooku nga xam ne jàpp na ne bàkkaar bu mag yéeféer la kooku dina fekk kadib di kadib kooku du ko def mais ah mais nag il faut pas affaire bi nekk luy il faut pas affaire bi nekk loo xam ne day jàppale man mazhabam ndax bu dee day jàppale doctrine am bi mu nekk loolu du loolu duñ ko wóolu